fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi at-tis'iin ba'dal mi'atayn baabu taxriimi nnadari ilal mar'atil ajnabiyyati wal amradil xasani li xayri xaajatin sharciyya. walillaahi alhamdu wal minna al imaam alxaafidu nnawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu téere bu am solo bii di kitaab al umuuri al manhiyyi anhaa téere bi wax mbir yi nga xam ne dañ koo aay dañ koo xaraamal. ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-neuf baabu maa yutawahhamu annahu riyaa wa laysa huwa riyaa muy bunt bi nga xam ne doon wax ne mbir yi nga xam ne nit mën naa jàpp ne lii ah lii ngistal la ndeke du ngistal xadis biñ ci gisoon te moom dong la fa andi woon andiwu fa benn laaya moo doon xadis mille six cent vingt et mu ne woon abi dhar radiyallahu anhu annahu qaala qiila li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta rajula ya'malu min al-khayri wa yahmaduhu an-naasu alayhi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a dem ci chapitre bi ci tegu muy deux cent quatre vingt mu ne baabu buntu taxriimi xaraamal an nazari di xool ilal mar'atil ajnabiya jigéen gi nga xam ne yow nit du sa ormal nit la koo xam ne jigéen la joo xam ne war nga koo mën a naka xaman nga koo denc mooy koo xam ne dafa étranger ci yow wal amradi étranger nag doone ah man sama doomu bàjjan ji ñu jigéen ji moom doo moom étranger la ci yow nga naan lan nga man ko takk nga naan ma lan <laughs> wax <laughs> sama doomu nijaay ji jigéen ji loolu lañ la wax ñoom ñooñ ci lañu <laughs> xaram bu ma xaram nga leen di caac di leen xool xoolu ay pas boo leen ñoom xool nii xam ne diw la waxuñ la loolu mais mooy xool boo xam ne voilà <laughs> di jëme sa bët ci moom ci loo xam ne benn aajo waralu ko ngir nga xam kan mooy wax ak yow wala bu dee xàmmee wa baata wala ki nga dajeel kan la wala diw mooy kan bu budul loolu wal am raj loolu mooy jigéen wal am radil xasan waaye ki nga xam ne sax góor la waaye dafa rafet nii te amul sikkim moom lañ naan am raj waaw <laughs> wala koo xam ne mooy xuuf sikkim bi tamit dañ koy day da am ran mooy koo xam ne amul sikkim mais léegi moom gaa yi ñoo koy xoos tous les deux jours waaw di ko diw gilette di ko xoose gilette di ko diw diw yooyu nga xamante ne crème épilatoire yi yépp tous les deux jours ñu xoos waaw ñooñu xaraam boobu xaraam <laughs> nga ne sëkk kooku di ko xool xëmm di ko xool li gayri xaajatin koo xam ne nag mooy alxasan ku rafet voilà mooy foo mu nekk koo xam ne ku rafet la li gayri wala denn jeune boo xamante ne dafa rafet amul kii amul amul amul sikkim amul lool xar kanam gi daa rafet lool xaraam bu mu xaraam yow en tant que góor liñ lay wax waaw waxoon naa la fi boo gisee borom xam-xam yi doon ci léegi ñun xam nañ ci dara ak ngóor jigéen ñun tasaaroo ñoom xam nañ lu taxoon. waaw ñun bu dul xamuñu dara léegi war nañoo xam lu tax waaw ak góor jigéen te lii ñuy wax nag ci góor mooy ci jigéen a yem de mooy jigéen gi dem di xool beneen jigéen di ko xool koo xam ne ku rafet di ko xool di ko xool di ko moo tax boo seetloo lesbianisme bari mooy ay jigéen yoo xamante ni li leen attiré mooy jigéen ñi ñoom waaw naan je suis amoureuse d'elle wala iyaazu billah te jigéen la de <laughs> ki mun a je suis amoureuse d'elle mooy am jigéen ni moom. lu ko waral mooy yu mel noonu bi xool ay nan la taar ak man nangam ak nangam yooyu ñuy xeeb yii moo tax dafa xaram parce ci yooyu la la jëme lépp la jëme moom mooy ak ak góor jigéenisme wala ak ak ak ak jigéen góorisme xaw ma nuñ koy woowee ak yooyu lesbianisme ak li nga xam ne mooy ak ak ak ki ci def euh, ñooñu kay waaw mooy góor jigéen rek voilà loolu xaram bu mu xaram li ghayri xaajatin sharia loo xam ne du aajo sharia moo ko waral parce que bu dee monsieur le juge la mu war a juger duñ ne ko ah jigéen bee daa rafet kon bu ko xool parce que ah déet yow nan lay mën a juger koo xam ne xamu ko xoolu ko wala ay seede yu ñu war a jox moom moom bu xopul waa ji ba seet ko ba xam ne diw la loolu lan la koy lan la koy xame wala koo xam ne day takk soxna moo tax saxaab boobu ñëwee ne yeneen saa saa ah man damay takk damaa bëgg a takk kat mu ne ko lan ci wàllan saar mu ne est xool nga ko bu baax parce ñoom seen bët yi daa lu ci ne. loolu mooy kooku parce que aajo sariya la mooy da war a takk soxna doo fi ñëw walla ah non moom doo xool kenn ñu may la ko après biñ la ko mayee bon boobu nga man ko xool saa fu ne nga xool gis loo xam ne neexu la ci moom nga bëgg koo fas ko boo ko xooloon ba ko di nga xam mais waxuñ la mu summeeku ngay xool ah waaye macha yaakaar naa ne kenn doxul voilà. lool lool lool yaakaar naa ne moom kenn doxul ma jàpp ne loolu la ñuy wax fii ba mooy rek xool xar kanam gi noonu jeex na voilà loolu aaja sariya la ndax waaja day waaja da am projet nakaxa te loolu dañ lay may nga xool ki nga war a takk kan la bala nga koy bañ jigéen gi noonu lañ ko ko may ah moom jigéen ñi lii ko moom itam mu ko war a takk kan la bala mu koy bañ bañ goo xam ne gisoon nañ fi <laughs> Fatima bint Qays <laughs> ah. waaw la nga xam ne moo ko daloo nag so euh, boroom këram nga waaw ba ne moom daal euh, daanaka bu dul woon gëm yàlla yu gëm daanaka saa bu xoolee borom kër gi rek <laughs> bu ko lu dul <laughs> daal di cëfli <laughs> ci moom quoi waaw waaw waaw ba euh, après ba mu ñëw ba yenn saa sa naan gisuma lu dul nga bëgg a delloo ah ci sa boroom kër gu njëkk ga waaw waaw waaye daal na la leer ne loolu mooy. est-ce que pare ngir delloo ko lim la joxoon waaw waaw loolu noonu loolu lu lu kii la quoi loolu moo tax duñ ne kese voilà moom nay xool bu dee jigéen moom non loolu loo déedéet ñëppay xool waaw <laughs> waaw wallahu taala aalam waaw allahu léegi ah al imaamu léegi nag daal di ñëw di ñu di ñu li ñu di ñu indil ginnaaw bi ñu waxee lii kon euh, wax naa la lu am solo la buntu bii nii ci ngay xamee lu taxoon te ñun xam nañ ko léegi que li tax ñoom ñu doon wax ni yii dafa xaram waaw ndax lan sabdu zari'a la mooy li nga xam ne li lay day tëj lépp loo xam ne day jëme lu xaraam ah boroom eh, eh, boroom bi danaan day tëj bunt boobee waaw day tëj bunt boobee ngir lan ngir nit ñi bañ a tàbbi ci lu xaraam loolee Allahu akbar Allahu akbar léegi mu ñëw nag ci laaye mu ne qaala Allahu qul lilmuminina yaghuddu min absaarihim voilà mu indi aaya suuratu nuur bi mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na luy wane ne dafa xaraam nit ki di jël ay bëtam di ko daaj ak gisam di ko daaj ci jigéen joo xamante ne daganu ko waaw di ko épier di ko xool di xoolaat di kii hmm, loolu xaraam gu mu xaraam mu ne borom bi kawe te yéegul nee na qul waxal lil mu'miniin yow yeneen saa sa waxal way ngëm yàlla yu góor yi yaxuddu nañuy sadd min absaarihim ci seen gis yi loolu nag la ci yem waaye dellu na ci wa yahfazu furuujahum taxoon nañ ci laay bi zalika lii azka moo gën a sell lawum ñeen leen inna allaha xabirum bima yasnaun borom bi mooy ki liñ kumpata mooy ki xam li nga xam ne moom la ñuy liggéey ba pare mu tegoon ci waa am ne lool du góor kese jigéen ñi yaghdudna min absaarihinna wa yahfazna furujahunna mu ne waxal way ngëm yàlla yu jigéen ñi nañuy sadd seenu gis ñoom tamit ci seenu gis tey wàcce tey wottu tey muur seen awra yi waaw te bu ñu wee feeñal seen wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha lu dul la ca feeñ ndax ni jigéen di attirer góor noonu góor di attirer jigéen ñu bari nag dañoo foog ne ci benn sens lay demee loolu bu doon loolu la alquran du dajale ñaari aay yi li mu digal góor gi digal ko jigéen ñi après nag wax jigéen ñi lu ëpp li mu wax góor ñi parce que fitna gu jëm ci wàllu woow ci ñoom la ëppee que góor ñi waaye daqul ne loolu amul ci ñoom sinon du leen wax ne yéen tamit dee leen fànn seenu xef yéen soxna yi kon loolu lu am am solo faut jàpp ne ñoom moom lu leen neex ñuy xool borom triceps ak borom plateau chocolat wak kee moo gën a son wak yëpp dafa xaram tamit loolu dafa xaraam ci jigéen ñi ñoom tamit kon loolu lu am am solo la kon waaw lépp loo xam ne aaya bi kon suuratul nuur aaya trente comme li al imaam ibn al hafiz ibn kathir mu ne rahimahullah wax ci tafsir bi mu ne lii nii digal la bu borom bi digal jaam jaamam yu góor yi mooy côté bu njëkk boobu ñuy sadd seenu xef ci lépp loo xam ne moom la leen xaramal waaw du ñu xool lu dul loo xam ne lu mu leen daganal la ñu xool ko waaw ñu sadd seenu xef ci lépp loo xam ne borom bi da leen koo xaraamal bu dee nag seen bët dafa dal ci lu yàlla xaraamal te tayuñu ko ñu daal di koy wëlbati nu mu gën a gaawee waaw fal yasrif basarahu anhu sari'a comme ni nga xam ne noonu la imaamu muslim solowee ci xadiis sayna jarir radiyallahu anhu war nañ ko gis fii ci bunt bi muy xadiis sayna <coughs> jarir ibn abdillah al-Bajaliyu al-Bajaliyu radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne nee na damaa laaj yonente bi alayhi salaatu salaam ci gis gi nga xam ne bu furtif la mooy jékki rek tourné gis ah jigéen goo xam ne am sol baaxul wala gis naa ci moom loo xam ne ah waruma ko woon xool rek waaw war nañ ko gis hadis mille six cent vingt cinq ci buntu bi léegi yeneen saa salaam nee na mu ne ma ko mu ne ma asrif ah basarak fa amarini an asrifa basari mu digal ma ne ma naa wëlbati sama waaw mooy bul topp ak gis-gis xool loo xam dañ la koo tere tayoo koon au début après nag nga topp rek di xool naan premier bi lañ ma may deuxième bi lañ ma yow yow kan ñëw dafa xam ne walla ah, dama yaakaar ne dañoo yabaate te loolu sax mooy dañuy yabaate te kan la ñuy fooy seen bopp xool xaraam ñii naan ah tayuma koon au di xool naan gëmba xefaguma bu ma xefee nag kii bi walla iyaazu billah voilà mu ne comme noonu mooy wane ne kon foo sa xel sa bët dale ci loo xam dafa xaraam te tayoo ko da gaaw wëlbati ko mu ne wa qaala ta'ala loolu léegi kon mu ngi noonu loolu lu leer la quoi eh, léegi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala kon lii day wane kon xaram gu mu xaraam ngir borom bi danañu sant leen seeni waxal way ngëm yàlla yooyu ne saasam la ne wax wax ko waaw wax ko daa bokk ci mission yi ma jox nga waxal ma way ngëm yàlla yu góor yi ak yu jigéen yi hey ku ci nekk ci ñoom di fàdd seen waaw comme kay jël ko di ko daaj ci beneen genre bi ci loo xamante ne di jëw bànneex ak plaisir loolu dafa xaram parce que boo nee bon bon man mooy xool lool dal ma parce que du zaria mooy li ma la wax naan loolu taxuma ci woon a jóg mais boo moyul après ci nga jëm waaw ndax bariwaane nit koo xam ne début bi mais yéenim baaxoon naa wala boog amu ci woon dara fium ci voilà daa ñëw ba muy wéet ak soxna diw di ko jox rendez-vous naan ko mais nañ ma naan ko mais sama kii bi moom doo ma ko jox wala naa la ko kii ma naan ko moo xoola nañ daje fenn ba ñuy daje di wéet ñoom kese xelam xalaatul woon yooyu mais ba mu ñëwee léegi leneen day xew voilà kon loolu saddu zari'a nag moo tax lislaam nag wéet googu da ko xaramal góor ak jigéen di wéet loo xam ne rekkuñ ko armal dama koo xaraamal parce que li li ko mën a am ca gannaaw la mooy rien léegi ngeen ngeen wéet rek xaraam na léegi nag est-ce dina am lu xew loolu sharia waxuloo fii itam noonu la mooy yëgati sa bët di ko teg ci ndaw soo xam ne ko xam léegi dama lay laaj léegi nga yaakaar ne nga ne ma bon loolu mooy ci mais man journal lay seetaan te boobu nga gis gaa yi ñun suñu yëgati gi ñu yëgati léegi waaw xam naa non non femme boobu moom man moom moom rek laa mën a déglu quoi moom rek laa mën a seetaan quoi non non femme boobu ni ñuy kiiwe traité journal bi alors que saa yi dënn bi ci biti karaw gu liis gaa ngay wàcc de toute façon dañ koy maquiller bu baax ngir mu présenter le le journal léeg-léeg sax yeel yi day feeñ waaw mooy ay lu gàtt lay sol léeg-léeg day dox di taxaw yees noonu ñuy wane yëpp angle bu nekk caméra bi dina ko fa jële yow nga xam loolu di seetaan loolu di sàcc plaisir naan lii dana newa ci naan noo man journal bi quoi moo man ci am solo waxoo dëgg li muy wax information kese la am na feneen boo xam ne góor ba bu dee góor bi sax léeg-léeg collègue am góor bi ne fi doo sawar quoi <laughs> waaw loolu kan ngay nax walla iyaazu billah mooy du affaire bi bu dee ci image la garaawul li seetaan ay film yoo xam ne ñi ñi ci gën a téye yiis moom mooy moo di seetaan yow bu dee lii lañ la wax léegi yow ngay seetaan ñuy fóonante ay nit ñuy fóonante parce que télé télénovelas ngay seetaan benn film moo xam bu wolof yi suyee ndax ñoom rey nañ dàq léegi ñoo koy jouer seen bopp seen théâtre yi wala yu mel noonu di jegeyante lool di wax wax wax waxu sëy kese waaw di solo nu leen neex lu leen alors que mel ni suuratu nuur borom bi waxuñu ñun qul lil mu'miniin yaghuddu min absaarihim wa qul lil mu'minaat yaghdudna min absaarihinna mel ni aaya yi existé wuñu bii tout ci alxuraan waaw nga dégg ñoo xam dalay leer na ñeneen ay jàngalekat lañ ci lañu dëkk benn feuilleton bi leen raw seen jàngale boo leen dégloo ay misaal yu exemple yoo xam ne mooy yoo xam ne yuy xew la lañ naan la daaw moo tax keroog wax la yoo xam ne dangay xam ne kii suivre na mbir mi bu baax de te mu koy suivre ñu naan la waaye da koy suivre ngir jàngale loolu waxi caaxaan la nga naan lan non man mii man mii boroom bi xam na amul benn ci yooyu yu ma toog man mii di ko seetaan te pourtant. bu ma leen di wax da ngay ne nit mën na jàpp ne sawaay mi est-ce que nekkul xamul yooyu mais mais manuma la man xam naa yi yi ñu doon wax te masuma leen seetaan ay sublimation yi sawaay yow naa ne la waaw <laughs> même yooyu borom bi walillahi alhamdu wal minna aaroon na ma ci loolu ma koy toog di seetaan mais dama doon gis ñoo xam ne dañ ko doon seetaan voilà léeg-léeg nga toog ñuy nettalee mbir nga xame ci lenn yi loolu rek doy na ma sëkk te sax soxlaw ma ko woon mais li wax ngay xam ne lépp en tout cas lépp c'est des feux de xaw ma affaire wax bëggante kese la loolu kese la bu la ci kenn rey ay nangam ak nangam loolu loolu kese la bu bees beeg bu yàgg bi ñoo ci yem loolu la léegi scénario bi la ñuy xaw a changer tuuti mais mbir mi yëpp mooy am am am am ñaar la am yambar mu jigéenam bu góor muy jéem bëggante foofu rek ap am ay tension ñii di ci dugg nangam ak nang yooyu kese mooy film yi laa wax yu yi jëm ci côté boobu quoi ñu naan lay dama koy da wooy seetaan ngir di jàngale mooy day def lu xaraam ngir jàngale loolu mooy lan damay def li yàlla tere ngir jàngale yi léegi yow ñi ngay jàngale la lañuy appliquer yow lu yàlla xaraamal yaa ngi koy def ba pare ne damay def li yàlla xaraamal ngir jàngal nit ñi ngir ñu bàyyi li yàlla xaraamal waaye seetaan ñun du ñu xalaat wala la loolu logique na yow simple ko ci li yàlla xaraamal te boo commencé di seetaan mel noonu mooy da nga koy woyofal waaw di ci jox ay message ci njàngale yi ngay jàngale gars yi di ree gars yi dañuy jàpp ne lii kon garaawul alors que lu garaaw la wal iyaazu billah <laughs> léegi mu ne wa qaala ta'aala inna sama wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana 'anhu mas'uulan waaw ne borom bi nga xamante ne moo kawete yéegul ba léegi mu ngi wax bii nag beneen saar la quoi Israa'i 36 mu ne nee na sama li nga xam ne mooy ak dégg eh, inna sama ak dégg wal basara aay bi nag yàgg nañ ko gis ah waaw bu ñu yàgg yàgg yàgg gis la moom imaam li mu ko fi indi bari na waaw biñ ko mujjee gis mooy baabu tahriimul kadib waaw boo ko waaw yàpp wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ah inna sama wal basara wal fuwaada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula kon mu ne borom bi nee na inna sama gis nga nit ku nekk na ko leer ak jinne bu nekk ak déggam gi ko yàlla defal wal basara ak gët yi mu ko defal muy gis walfu fuwaada xol bi mu ko may mu lan lay fas lan lay gëm ah gis nga loolu ak ci lan la koy jengale jëm est ce lu maa luy neex borom bi wala luy ëndim sànjam loolu kullu ulaayka yooyu yëpp sab nopp ci lan di koy dégg dégtal say gët ci lan nga koy daaj di xool loolu lépp ak sa xol ci lan lay jëm ak lu muy fas ak lu muy lu muy jàpp kullu ulaayka kaana anhu mas'uula loolu lépp dees na koo laaj jaam bi ëllëg waaw dinañu ko laaj ne ko sa bët ya sa dégg ya loo ci doon déglu est lu neex yàlla waaw sa gët yi est la nga ci doon xool mooy li ma neex walla déet wala yow li neex sa bakka nag na nga doon loolu borom bi dina ko laaj ku nekk sa xol ana lan nga façon ban pas-pas nga amoon kan nga gëmoon kan nga doon topp loolu lépp dinañ la ko laaj waaw moo tax yeneen saa sam doon allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa basari wa sharri lisani wa sharri qalbi wa sharri mani ay borom bi tabaaraka wa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci li yoo xam ne lu wuteegu mbaax la gu mën a jóge ci sama nopp ak sama bët ak sama làmmiñ ak sama xol ak sama man yi waaw moo tax euh, loolu faut pas déconner de waaw lii lépp day won ne kon affaire yi c'est pas mince affaire day wane lëkkaaleem ak suñu bunt bii kon xaraam sa bët bi nga jël ko di ko daaj ci fu la neex voilà waaw ah, xadiis boobu gisoon nañu ko ci euh, mille quatre cent quatre-vingt-trois lañ gis xadiis ñu wax sànq gisoon nañ ko foofee bunt ba nga xam ne moo doon wax fadlu du'a baabu fadlu du'a gisoon nañ ci euh, euh, ñaan gi kon walillahi alhamdu wal minna bon gisoon nañ ko tamit mais bon walillahi alhamdu wal minna en tout cas gisoon nañ foofu lañ ko gisoon kon mooy day wane ne kon yow sa bët yi daa xaram di jël ko di ko daaj ci jigéen goo xam ne daganu la waaw mel ni yow jàng formam yëpp yow rien que xool xar kanamam yi lañ lay wax yàlla tere nañ ngay xool forme yi di apprécier ah, ah am nag doxuwaale am na nangam ak nangam moom de ah masha Allah nangam moo tax ma ne la. képp koo xamante ni ab jigéen bu la daganul solu na ba génn wala solu nga ne ko lal naa mooy ba nga ne lal naa laata ngay wax lal naa sax nga tàbbi ci xaram parce que mooy seet nga ko bu baax waaw xool nga ko bu baax te loolu yow lañ la xaraamal waaw waxoon naa nag suñu jamono doomu jamono léegi dañu bisaar ñoom ñii may sëy ñoo naan kii kii kii kii fan la loolu naa lu ci ne ma la li ci ne nag mooy xaraam ak mbon ak li nga xamante ne def lu yàlla xaraamal ndax neexoon na la yow sab yonent la waxoon bu wax la nga sadd sa gis sa gis yow ki nga gis banaa la laal nga non ko soxnaam de non non non non non <laughs> waaw mais Adja waaw ah, mais Adja nag xaaral non xaaral lii moom maa ngi def cinq mille ko cinq bi yow de foo jëm foofaa baax ay way maa leen ñee kii kii wax yow yaakaar ba pare ñu jàpp ne muy dañoo banaliser dañoo judd fekk gars yi banaliser mbon ba jàpp ne dara ci dara new wax yu mel nii bari jàpp ne lii c'est normal c'est quoi le problème lal naa ah jongamal lal naa nag waaw eh, eh, eh, mais xoolal ma kay moom man maa ngi wax kii ndekete mais mais mais yow wax mais biddiw bii ñu sànni euh, ci ci ci ci sama kanam mooy kan mais kooku kat gars yi <laughs> non mais wax dëgg la <laughs> nga da la nga naan ma la yow yow bu dee xool xar kanam lañ xaraamal yow nag moom li yow moom da ngaa xoo da ngaa kenn da ngaa dépassé foofu wala wala yàlla. mooy la inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula waaw bés dina jot ñu laaj la borooma sa boroom dina taxaw lool laaj la ana lan nga ci jëfoon nga naan dama doon lalalaateeg dama doon nàngam foo nee lalal naa la waaw seen col kay nag soxna yi nag yiw na nag waaw nañu yàll waaw waaw wax dëgg nag moom dëgg nag ko gis nag da koy wax waaw seen col koy moom yiw na taaru naa te mel ngeen ni ngeen war a <laughs> kooku moom seet na leen seentu na leen bu baax seet na leen bu baax moom moom ba mu tàbbee ci xaram kenn xamul ban jamono la moom <laughs> wallahu taala ala wa qala taala <laughs> c'est tellement def ko mu ne am moo ya'lamu xaa'inatal a'yun ca suuratu Ghaafir hmm? wa maa tuxfi suduur la ci teg muy ay dix mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na ya'lamu moo xam hmm. nëbbuwul ci moom de nëbbuwul ci moom boroom bi tabaaraka wa ta'aala xaa'inatal a'yun moo xam ka nga xam ne bët ba nga xam ne mooy trahir wa maa tuxfi suduur ak la. dënn ya di nëbb loolu <laughs> mooy waa ji sàcc plaisir di xool lu ko yàlla xaraamal borom bi xam na ko moo tax Ibn Abbas ne radiyallahu anhu ne huwa ar-rajulu yadxulu ala ahli al-bayt baytahum wa fihim al-mar'atu al-hasna aw tamurru bihi wa bihim al-mar'atu al-hasna fa idha ghafalu lahadha ilayha fa ida fatanu gadda basarahu anha fa ida gafalu lahadu wa ida fatanu gadda wa qad ittala'a allahu min qalbihi annahu wadda law ittala'a ala farjiha wallahu wal-'iyaadu billah ibn Abbaas radiyallahu anhuma tarjumaanul Qur'aan mu ne lii aaya bi mooy góor goo xam ne day dugg kër jàmbur yoo xam ne am na fa nag jigéen gu scientifique <laughs> <laughs> scientifique mooy ko rafet quoi mooy pas rafet gu gu ndaw mais mooy ku rafet lool lool mooy <laughs> ci jargon yi boo déggee ñu ne femme des bu scientifique la pas bu rafet kese de mooy moom so mooy sori na ak rafet mooy du rafet nangam kese voilà <laughs> boo xam ne dafa rafet lool moom lañ naan daa taaru lool daa scientifique aw tamurru biha aw tamurru biha bihi wala ndaw si romb wala am ñu ko romb wa bihim almaratul naa mais ña ko romb ah am na fi jigéen ju rafet ju bu nekk ci seen biir léegi nag bu duggee ci kër gi gis femme bu rafet boobu fa ida gafalu laxal bu gisee nit ñi toog ñuy waxtaan wala ñu atayur ko waxtaan bu gisee ne gars yi xawuñ koo ñu ngi xaw a yëga di di kii rek moo daal di caaj eh, eh, xool xool femme bi xaw koo xool <laughs> bu gars yi xawee kii rek fa ida fatanu bu gaay commencé di kii di ko xool wala di kii rek mu daal di euh, sadd bésam nag mel ni fii mu ne di jaay ne daa daa sàmm daa nàngam ndege bu fa ay caméra ne woon gis ci <laughs> xool saway <laughs> bu gaay di wax xaw a xool fan xool xool <laughs> bu gaay xawee kii rek mu sëggaat mu ne noonu la koy jàppe di noonu rek la koy jàppe mu ne ta borom bi daal dinay yëddu gis na li nekk ci xolu waa ji mooy waa ji bu manoon a xool awraay faam bi sax di doo ko xool bu dul woon amul benn loo xam ne luy dox di jël téeméer moom walla iyaazu billaah mooy xaayinatul ayun mooy bët bi nga xam ne mooy wor loolu nag li koy indil nit mooy ñàkk am kersa ci boroomam ak ñàkk gëm dëgg-dëgg boroom bi parce que boroom bi nga xamante ne moom moo xam lépp mooy gis lu nëbbook lu nëbbuwul te amul looy nekk. ginnaaw wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid xëy na ñun ñoo gën a jege jaam bi buumu xolam kon kooku booy def yu ñaawi nii yi mu xaraamal di ko nëbb mu ne nii nga nëbbatu li euh, nëbbatu nit ñi te nëbbatu woo sa borom yow mooy yow bëggoo nit ñi gis la ngay caaj femme bi alhamdulillah ngay xool femme bi yenn xool loolu bëggoo ko parce que nga ndax lan daa am loolu loolu day suñu day day dugg suñu buntu bi ñu génnoon bële Abdullah mooy ngistal mooy nit ñi jàpp ne kii ko sàmm la moom kay moom kay jigéen ñi sax du leen xool euh, ndaka ndoon ndakate yoo waa ji yoolu yéen a ko yaakaar kese de ah non non non buy wéet ak ñoom laraamahunna bi zinan aw faasi <laughs> so fay so fay xam nga doon wax loo <laughs> Cheikh Ahmadul Xadim ko doon doon alayhi ridwaanul baaqil qadim Serigne Touba radiyallahu moom waxati masaalik bi muy bi muy bi muy bi muy wuññi sutura xawi sutura yi si nga xamante ne nii mooy ca isbaana jahran rek annama shuyuukhu haadha zaman julluhum fuxuuxu mooy foofu la ko <laughs> waxee ci masaalik bi mooy mu ne gars yi da ngay gis ñenn ñi boo leen gisee ñuy jéem niru niru lu Serigne su baax sax nitu yàlla yu sell ya waaw ne dañoo dañoo sell ñoom dañu duñu xool jigéen ñi waaw nga gis leen an nadratin niswaani daa qinaa'i sawaay ñu ne rek du ñeem sax ci loolu li ñuy def mooy dañuy jël di muur seen xar kanam yi ba daanaka bët yi kesey feeñ ngir lan ngir ndekete yoo gaa yi nag wane na li wane na nag ñoom fii mu ne ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii voilà ñoom ñoom ñoom dañoo sell quoi waaw looloo tax quoi ba ñoom duñu xool jigéen ñi moo tax après euh, sauf que euh, loolu noon ay ay ndëgg sërëxal la rek waaw ndëgg sërëxal kese la mooy bés boo bu wéetoo nag femme boobu nee na du leen gis di gis di moytu bu gisee femme yi ak ak mbooloo yi caméra yi dara leen nag ñu naan wow moom nag gaa yi di yëgle eh. sëriñ bi nag jigéen du ko jege waaw waaw moom du laal jigéen yéen jigéen ñi da ngeen di toog ne rek waaw waaw jataay bi jataay bi lu ngeen di teew bu ngeen teew ci jataay bi rek bu leen déggee noonu rek baax na bu yégee ne seenu ñëw bu ko kenn jege ndégete yow sawaay yooyu yëpp ay dóor martu ke la waaw waaw di niru rek boroom xam-xam yu baax yi nitu yàlla yu sell yi waaye yoo sawaay eh, bés bu wéeteeg moom dina ko sàkku bi zinan aw faasi ci ñaaw bu jaree mu jëlub màrtu sax wala sémmiñ daal di koy mënaate ngir mën a àgg ci kawam dina ko def waaw waaye loolu xam nga loolu ay caaxal la ba'duhum taraahu zaata ammumi mutawwija ar-ra'si ma'a talassumi tashabbuhan bi ru'asaa'i saalihiin man hammuhum ridal jaliili kulla hiin wa yadkuru allaha katiran bilisan wa qalbuhu adnasu min kulli janaan wa yudhiru zuhda walam yaqsid bihi si waqti naasil maali faltantabihi ba fa muy waxe wa ba'duhum taraahu zamtinaa'i min nadari niswaani zaqinaa'i tashabbuhan bil ulamaa'i al awra'in al aamiliin al xaashi'iin al a'daliin wa annahu lawlaa uyuunun naasi laraamahunna bizinan aw faasi <laughs> ma ne wa baadu gis nga yenn sëriñu kàccoore yi xam nga lu ñuy liggéey lii dañuy liggéey maa la ko wax man Bamba <laughs> man a Cheikhu Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim xoola lii muy décrire jamono loona léegi ñun <laughs> ñun daal ñu ne day yàqu mooy la Seydina Anas waxoon radiyallahu anhu ah, amul benn jamono buy ñëw lu dul ne bii ñëw moo gën a yées ba ko jiitu woon mu ne lii maa ko dégg ci seen yonent alayhi wassalaam waaw mu ne léegi soo baa doon taraahu dam tinaay quoi léegi nga gis ñenn ñi nag ñuy jaay ne dañoo ñoom dañoo sàmm quoi di bañ di tere seen bopp min nazari niswaani ci ci xool di caac soxna yi za qinaa nga gis leen nag ñu daldi muur seen xar kanam yi waaw tashabbuhan bi niru niru la bil ulama ci boroom xam-xamu koju yàlla ya al awra'in yu sàmm ya al amilina ñi nga xam ne jëfe li leen yàlla xamal ndongu al khashi'in tey ci seen borom al te daal di sàpp ni nekk ñu jub ñoom la ñuy mooy ay sàcckat lañ ay sarqa lañ dañuy sàcc li nga xamante ne mooy ziyu borom xam-xam yu baax yi ak nitu yàlla yu sell yi radiyallahu anhum nañu mel la ñuy fexe mel mais ay dóor la ay këppatal la ay fuxuux lañu comme li mu wax ci kaw jullu fuxuux ay këppatal lañu ay piège lañu waaw mu ne tashabbuhan kon ñooñ la ñuy niroo wa annahu waaye nag lii xaalam lawlaa uyunu naasi déglu leen ma wax leen bu loolu bëdu nit ñi koy gis ndax mbooloo mu nekk fàttaliku léegi Ibn Abbas doon wax radiyallahu anhu bu dul bëtu nit ñii di ko gis mooy mu wéet moom kese naraamawul na soxna yooyee kum ci wéetaloon dina la sakku bi si nan ci njaaloo aw faase bu jaree nga tiir yow ba mu àgg ci yow dina ko def waaw kon loolu sawaay yàlla mu xaa'inatal ayun waa jii di lëgëy lii sëriñ bu mel nii di caaxaan borom bi xam ne bët googee nga xam ne day waraate waaw bët bay waraate borom bi xam na ko waaw amul kersa ci boromam ki mu am nee nag ki moom nit ñi considération ba muy am ci xolu nit ñi looloo ko tax a jóg moo tax bu koy nit ñee koy xool ah boobu nag mu daal dina tekk waaw bu dee nag nit ñi gisuñu ko mu mu mu mu def li yàllay xaraamal kooku amul kersa ci boroomam boroomam di ko gis muy def loo xam ne lu xaraam la voilà loolu rek la ak ñàkk gëm yàllaam moo des waaw ak ñàkk xam ne boroomam mi nga xam ne xam na ne kay moom moom mu ngi ànd ak moom mu ngi koy gis di ko raqib di ko fuglu ci lépp lu mu nekk amul dara lu ko wump waaw loolu sawaay kooku bi nga ne da ngaa am kersa ci jàmm sa borom ah diw nag bëgguma ñoom ñi may gis may càcc famille nii ah waaw ah. ana yàlla allahu akbar mu wa qaala ta'ala inna rabbaka labil mirsad mu ne borom bi aaya bu mujj mu waxta suuratul fajr aaya 14 inna rabbaka yow sa borom Seydina Muhammad la bil mirsad mooy mi nga fa xam ne foo xam ne kenn mooy lu ñu wax sànq raqibun alayhim mooy amul dara mu ngi gis jaam yi ku nekk ci ñoom bi dégg ci liñ nekk di gis lépp lu ñuy wax ak lépp lu ñuy jëf borom baa ngi koy gis ak lépp lu ñuy jëf ak seen xol yi sax la ci yëngu ak la ci yëngoogul borom bi mu ngi leen di xam lañ def ak lañ borom bi xam na ko waa léegi loolu mooy lan mooy kooku doo am kersa ci moom. mais doo doo doo am kersa ci kooku nga xam ne amul sa dara lu ko ump bu dee gëm nga dëgg-dëgg mu gis la ngay nekk ci loo xam daf koo xaraamal mooy jël sax xar kanam sa sa bët di ko daaj jigéen ju la daganul wala góor goo xam ne ngay xool ndax dafa rafet ñu naan playboy la nga koy xool di ko xool ba dugg la dugg la nag ci ak homosexualité gu yées goo xam ne moom nga nekk léegi nga xam ne góor ñi lay attiré comme femme bi tamit lesbianisme ngi nga xam ne moom jigéenam moroomam yee koy attiré léegi amoo kersa ci wala amoo kersa toog sa nit kenn gisu la nga xam ne yow kese yaa dëkk nga taal boo nee ci biti di wax nit ñi lii daa xaram daa xaram boo duggee sa kër te kor ko ci telenovelas yi waaw ñi ci gën a yées ñuy seetaan film X waaw te nee na moom mooy jàngale wala mooy xam le diine wala mooy nàngam wala boog di wane ay bon presse feneen te bu duggee déggam ba xam ne kii na ci site yooyu rek lay dugg lépp lu jëm ci kese lay xool ay jigéen yoo xam ne yu ne dungu solo ñu dara yooyu lay sol ak ay góor ñu nekkee ko ci nekkal ko ci ci yooyu lay nekk wal iyaadu billah yow amoo kersa bu dee sa néeg bi yow kefee fi ne boroom bi fekk la te nit ku mel moom nekkoon boo fi duggee taal yi nag da ngay dee après pompier yi bu ñu ñëwee dindi lii wala sa xarit bi nga xam ne jox ko duubal clé bu ñëwee gëj laa gis bu ubbee ñu fekk fii wóor na yàlla du ko def ndax lan yii mais kooku moom bëggoo mu gis la ci loolu mais yàlla nag mi xaraamal lool moom la moom kooku moom amoo kersa mu lay gis ngay def nii nekk sa nit yor sa mel ni yow daal dara film bu bon bu ne nga def film yu ñàng yépp ngay ngay tiim te génnee gaa yi kii bu kii yee di kii jigéen ñi di xool feneen di kii di jaay sàmm sàmm lu nangam ak nangam nit ñi naan cëy diw walla iyaazu billaah inna rabbaka la bil mirsaad yow miy def lool sa borom mais mu ngi mu i au zage amul sa dara lu ko nëbb lu nëbb ci moom waaw akbar wana ibnu abbas ne yaani bi haythu yara wa ma taqul wa taf'al wa tahjuzu bihi al-ibad looy wax borom bi mu ngi lay gis looy def looy géew xool lépp ak lii sa xool ak sa lépp nit xam na leen waaw amul lu ngeen def xam na leen bu ëllëgee dina ñëw fay leen ci loolee waaw fii ci àddina ak alaaxira gaaral jëf jaam yëpp daal di leen atte ci li nga xam ne moom noonu la xeg ci ci maanu waaw waaye nag ku mu atte ci maanu teem tey nga di bu yeboo nag ñaan fadluhul azim léegi bu dee nii nga mel borom bi buntam du tëju ah ñaanal yàlla am nga faiblesse yu mel noonu ñaanal yàlla alhamdulillah mu génn la ci takk takk yooyu nga xam ne bariwaana nit di jooytu waaye man moom sama bëgg-bëgg yëpp mooy mokkal alquran sama bëgg-bëgg yëpp mooy di nekk di jàng waxu yoneen saa saa bi ko man manuñ ci dara parce que bàkkaar yu bari yi ñuy xeet di ci nekk parce que loolu ay lëndëm la yoo xam ne du ànd ak lële moo tax imaamu Shafi'i ne woon shakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa 'allamani anna al-'ilma nuurun wa nuuru llahi laa yu'ti laa yu'taahu laa yu'taa li'aasin waaw imaamu Shaafi'i rahimahullah mu ne man damaa ñëw ci sama sëriñ bi di Waki' ibn al-Jarraah ni ñuy gis ni ibn Malih ar-Ruwaasi al-Asbahaani al-A'war an-Naysaabuuri al-A'war mu ne rahimahullah damaa ñëw ci moom di ko jàmbat sama ñàkkuk baaxuk takk ak mokkal mu daal di may euh, kii orienté ci ma bàyyi mooy yàlla mu xamal ne ma xam-xam leer la te leeru yàlla du ko jox ki nga xamante ne mooykat la te imaamu Shafi'i la doon wax waaw rahimahullahu taala ñun lañu jàpp dañuy mooy yàlla après lépp di ñi waaw léeg-léeg suñu problème mu mokkal yi c'est ça mooy euh, du dara lu parce que barrières yi la waaw xam-xam leer la waaw te leer àndul ak yenn bakkaar yi nga xam ne ay maatay la yu nit ki di doxe waaw ay jaam lañ nag waaw bu bu dee da ngaa kene ñaanal borom bi waaw mu daal di lay setal ci yooyu waaw sa digganteeg moom yàlla na la setal ci façon taq-taq yi. nga xamante ne xam nga ne yu bari moo la tëyi borom bi setal la ci waaw loolu mooy li am solo wallahu taala alam kon lëkkaale moom suñu bunt bi di wax ne loolu dafa xaraam mooy borom bi lépp yu xaraam yi mu xaraama la pare boo ci newee na la leer ne moom amul sa dara lu ko nëbb mu ngi lay gis mu ngi yëg ci li nga ne te moom mu ngi aux aguets te yooyu yëpp mooy bu bés ñëwee dina la wan la nga jëfoon ne la nag sama jaam lii de yaa ko fi defoon nga war a rendre compte kon nag yal nañu borom bi musal ci ñuy nekk ci mu xaraamal yal nañu borom bi musal ci feebaru xol yi yal na mu borom bi musal ci topp bànneex ak àddina ak ñi nga xamante ne looloo leen ñor ak suñu xazum nag nafs suñu ciru bakkan yi nga xamante ne nii al amaara bi suu yal nañu ci borom bi musal te teg ñu ci li nga xamante ne moo ñuy may ngërëmam ak ngërëmu bu yonentam